ba'da al-mi'a baabu istihbaabi kawni saaqil qawmi aaxirahum shurba kon walillaahi alhamdu wal minna al imaam al xaafid an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis ci suñu jotaay bii ñu génn te jeexaloon li nga xamante ne. moo doon chapitre cent quatorze baabu jawaazi shurbi qaa'iman wa bayaani anna al akmala wal afdala ash-shurbu qaa'ida ginnaaw biñ ko jeexee la tax xadiis biñ ci mujj woon a gis moo doon bim ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yashrabanna ahadun minkum qaa'iman faman nasiya falyastaqi gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ koy woon ñu war a yëgle woon ñu war a gis nag ñu ngi ñëw ci euh, euh, ci pandaw go muy avant dernier bunt euh, ci téeréb muy baabul xaamis baabul xaamis ashar ba'da al mi'a muy cent quinze mu ne baabu buntu istihbaabi kawni saaqil qawmi sopp gu ñu sopp kene ki nga xam ne mooy servir di nàndal nit ñi axirahum shurba mooy kii mujj naan waaw kii joxe ñuy naan mooy mujjee naan <laughs> le serviteur ne doit pas se servir avant tout le monde waaw waaye moom moo war mujjee loolu la bunt bi loolu la ko jagleel ba léegi ñu nekk ci kitaabu adab at-ta'am téere bi nga xam ne mooy wax tegginu ñam tegginu lekk ak naan lool nag da cee bokk yow miy servir moo xamaw lekk la wala ay ay ay am ndox la wala li nga xamante ne ay boisson ay ñoomin soow ak ñoomin kooka yow waroo jël sa bos jël sa kaas naan wala nga jël sa kaas teg te ga tege nee dóor séddale gaa déedéet loolu bokkul li nga xam ne moom la yonent bay saa saam jàngale loolu nag lay leeral fii al imam kon muy indi xadis bi nga xam ne benn xadis cundum benn dong lu fi indi muy xadis sept cent soixante-treize mu ne an abi qataadata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala saaqil qawmi aaxiruhum ya'ni aaxiruhum shurban rawaahu tirmiziyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaam al xaafiz mu ngi xadis bi mu ne an abi qataadata mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon bàyyi qataada ah, radiyallahu anhu wa ardaa an nabii muy jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na saaqil qawmi yonent bi saa saam nee na saaqil qawmi kiy servir nit ñi di leen nàndal di leen jox ñuy naan aaxiruhum mooy ki nga xam ne mooy ki leen mujj <laughs> mooy ki war a mujjee am la mu ne yaani moo tax mu ne yaani lim ci jublu mooy aaxiruhum shurba mooy ki mujjee naan doon na du naan ba kollam fees wala ba xelam dal muy door a jox ñi ci des déedéet mu ne xadis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala bi nga xam ne ci la ko solo mu ne ñoom de mu ne wa qaala mu ne xadisun xasan lii xadis la boo xam ne bu baax saxiixun bu wér la léegi laaj bu njëkk mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet xadis bii nii imaamu Ahmad jiitu woon na solo ko waaye imaam Muslim solo na ko na ko imaam Ibn Maaja imaam Muslim nag. rahimahullahu taala en hadis bi daa am lu ko waraloon yonent bay saa saa wax ko imaam uh, at indiwul loolu wax ji kese la indi te dinañ ko gis léegi waaye imaam Muslim rahimahullahu taala moom dafa indi intégralement li tax imaam Ibnu Maaja al-Qazwini comme ni ko imaam at-Tirmidhi indee la ko indi mooy moom li mu wax rek mooy li nga xamante ne nii uh, mooy uh, nu mu tudd. Euh, euh, mooy li ci imaam at-Tirmidhi leen di dañ koy gis léegi mooy lii rek mu indi fi imaam an-Nawawi indi ci Riyad bi kanta imaam Ahmad ak imaam ak taalibeem bi imaam Muslim ñoom ñoo indi hadis bu gudd gudd gudd gudd boo xam ne ci la yonent waaye sasam doon wax lii insha allah dinañ gis riwaaya al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabul ashriba an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama baabu maa jaa anna saaqil qawma anna saaqil qawmi axiruhum shurba voilà kon mu ne haddasanaa Qutaybatu mu nekk ñu nettali mooy Qutayba Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah Saqafi mawlaahum fan yee maa ngi juum am na bu ma doon dégluwaat dégg moom Qutayba la imaam Maalik doon wax naan jóg leen ci ki gën ci nit ñi non du kooku mooy euh, Abdallah ibn Qa'nab al an-Nabiyyu al-Haarisiyu voilà moom la mais du Qutayba Qutayba kon ibn Sa'id ah ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlaahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala man haddathana Hammad ibn Zayd mu nekk nañu nettali mooy Hammad ibn Zayd di Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri rahimahullahu ta'ala an Thabit al-Bunani moo ko jëlee ci Saabit ibn ah, muy Saabit al-Bunaani mooy Saabit ibn Aslam al-Bunaani Abu Muhammad al-Basri taalib imaam eh, Anas an Abdillah ibn Rabah mu jëlee ko nag ci beneen koo xam ne mbokk taalibeem la mooy eh, du saxaaba waaye eh, taabi'i la taalibe saxaaba la comme moom. muy Abdallah ibn Rabah al-Ansaari Abu Xaalid al-Madani nga xam ne daa dëkkoon fële ca Basra rahmatullahi alayhi moom mu ne. an abi qataadata mu jële ci sayyidina abu qataada di al-Haaris ibn Rib'i ibn Balduma al-Ansaari rahimahullahu ta'aala wa radiya anhu bokkoon ci waa Banu Salima as-Salami wa al-Madani uh, uh, mooy abu qataada faarisu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam moo doon cavalier wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg nañ ko fee gis an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala saaqil qawmi axiruhum shurba wa fil baabi an ibni abi awfa haaza hadiisun hasanun sahiih nii la ko imaam kon li imaam an-Nawawi ne barke dane ci buntu bi hadis mel nii ibn abi awfa daal dina koy solo moom daal dina koy solo te loolu ki ko solo ki ko indi mooy imaam Abu Dawud rahimahullah ku mel ne hadith sayna Abu Qatada bi noonu la ko al imaam Ibn Abi Awfa nekk ci sunanu Abu Dawud rahmatullahi ala al jami' léegi mu ne hada li hadithun hadith la hasan alhamdulillah bu baax sahih naka noonu la ko imaam an-Nawawi indee mooy garib tegu ci lenn tegu ci noonu tamit suñu nu sabim am noonu lañ ko amee léegi. kon yonent bay saa saam sayna Abu Qatada mu ne yonent bay saa saam nee na saaqil qawmi aaxiruhum ki mujjee ki ki naan nit ñi mooy ki war a mujjee naan léegi ginnaaw lii léegi nañ xool riwaay imaam Muslim bi nag boobu nag boobu nag hadis bu gudda gudda gudda gudda gudda gudda la waaw waaw imaam Muslim mu ngi ko ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaat baabu qadaa'i salaati al-faa'ita wa istihbaabi ta'jiili qadaa'ihaa waaw ci kitaabul masaajidi hmm, téere jàkka yi sujootukaay yi ak bërëbu jullikukaay yi wa mawaadi'i salaat ah eh, buntu bi sura yi def fay julli yi nga xam daf laa faat ak sopp guñ sopp nga gaaw koo fay waaw. mu ne wa haddathana Shaybaan ibn Farrukh al-imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj rahimahullah mu ne tanetana Shaybaan ibn Farrukh di Shaybaan ibn Farrukh ah, Abu Muhammad al-Ubulli rahimahullahu ta'aala mawlaahum al-Basri rahmatullahi alayhi ah, al-Ayli ñi ne al-Ayli eh, bon mais eh, al-Ubulli moom mooy Shaybaan ibn Farrukh rahimahullahu ta'aala qaala haddathana Sulaymaan mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan imaam Muslim ne yaani ibn al-Mughira ki ñu ci jublu mooy ibn al-Mughira de Sulaymaan ibn al-Mughira al-Qaysi Abu Sa'id al-Basri ñi ne al-Bakri rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Thaabitun moom la ñuy sànq <coughs> ibn Aslam al-Bunaani an Abdillah ibn Rabah gis nga sànq an Abi Qataada radiyallahu ta'ala anhu qaala khatabanaa Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala léegi dañ koy jël di demaale dañuy gaaw nag waaw parce que lii rek mën nañoo jëlal une heure de temps wallahi waaw moo tax foog ñu foog bu baax waaw mu ne xatabanaa xutbaal nañu Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i farisu rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Abi Qatada mu ne ah xatabanaa xutbaal nañu rasul rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonent way saasam daf ñoo sermoné daal du ñuy xutbaal fa qaala mu ne fekk dañoo newoon ci yoonu tukki ci ab xare lañ jëmoon am na ñu ne lii Tabuk la am ñu mooy loolu Tabuk la euh, euh, loolu euh, mooy wax ji gën a siiw am na yeneen wax mais ngir bañ a taxaw ak hadith Seydina Imran bi nga xam ne moom itam da koo fekk fekke xaw-xaw bii te te ci fin bi duñ ko dégg kon mu ne xatabanaa léegi kon ci xare la woon te ñu ne woon ci tukki daal xatabanaa xutbal nañu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla julli ci moom te sëlmal fa qaala mu ne innakum digga dëgg yéen sama sahaaba yi mu àndal noonu tasiruna ashiyatakum tey seen ngoon gi moom di ngeen dox mooy dañuy dox saa taxaw wa laylatakum ak seen guddi gi waaw waaw cadence kii rythme la de waaw dañuy dox rek di dem tay moom waaw wa tatuunal ma insha allah gadan léegi nag euh, mu jox leen bonne nouvelle masha allah mooy dina tar ndax inna ma'al usri yusra ah waaw nga xam ne wax leen léegi ñu xam dans quelle sauce ils seront mangés hadith bii gisoon nañ ko ci yaatal ci siira bi waaye dafa am solo mooy loolu li yonent way saa saam wax euh, euh, nga xam ne mooy nit ñi léeg-léeg léeg-léeg euh, nit ñi bu dee dañoo war a jànkonteeg ay loo xam ne ay mettit la ay coono loo xam ne mën na leen a jural ay coono wala ay période difficile ñu war cee traverser yow njiit bi bu leen ko nëbb waaw léeg-léeg da ngay xam ne moo gën nga wax leen ko ba ñu xam comme li tubaab bi da wax dans quelle sauce ils seront waaw ñu xam li leen di xaar bu ko defee ñu daal di waajal heure ba li nga xamante ne waajal mbir mi bañ a minimiser mbir yi te waajal seen bopp waaw. te loolu gisoon nañ ko ci Seydina Yuusufu alayhi salaatu wassalaam bi ne tazra'una yéen da ngeen di bay sab'a siniina daaban waaw wax leen li nga xam ne mooy gént gën na muy demee bu ko defee gaa yi xam nu ñuy demee ñu ñuy def. naka noon alayhi salatu wassalam sayyidu wali waladi adam wala fakhr radiyallahu alayhi salatu wassalam mu wax sahaaba mi nag ne leen nag yéen nag tasiruna di ngeen dox tey ashiyatakum seen ngoon gi walay latakum ak guddi gi saa noppalu dañuy continuer di dem waaw waaw watatuuna al maa insha allah gadan waaye mu jox leen bonne nouvelle mettit googu bu amee suba insha allahu taala bi ngeen jotee ndox parce que fi ñu newoon jamono foofu amul bu ndox dafa manqué am ma u aziz dafa jafe am waaye nag lu ngeen dox dox dox sonn coono bi ak ñàkk ndox mi yépp insha allahu taala gadan suba bu ñu nekkee ci suñu rythme boobu bu suba rek dinañu am ndox insha allah mu ne fantalaka loolu la leen wax léegi nag ñu commencé di dem fantalaka naasu laa yalwi ahadun ala ahad mu ne nit ñi daal di commencé bi yonent way sa sam pare discours am wax ak ñoom loolu rek nit ñi commencé dem laa yalwi ahadun ala ahad kenn gestuwul kenn ku nekk jublu ca fa direction bañ jëm di gaaw di dem waaw qaala abu qatada sayna abu qatada nee na radiyallahu anhu fa baynama rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasiru alam hatta bahar hatta hatta bahar al-layl wa ana ila janbi mu ne yonent way saa salaam bi nga xamante ne loolu am na nit ñi di dem moom itam muy dem nee na yonent way saa salaam di dox di dox di dox di dox hatta ba hatta bahar an-nahar ba ni nga xamante ne nii mooy ci la al-layl boobu euh, mooy euh, euh, mbir mi guddi gi daal di digg mooy intasafa mooy ba digg guddi ñuy dox rek yonent bay saa di dox di dox waaw mu ne wa ana ilaa bi man maa ngi woon Abu Qatada maa ngi woon ci wetam moom alayhi salaatu wassalaam <laughs> ñu war di dox di dem di dem <laughs> qaala fa naasa ci war waay lañ ne woon yonent bay nekk ci war waayam qaala fa naasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bay saa mooy gëmmentu gis muy mooy nelaw yoo xam ne nelaw yu xoo foor waaye mu ngi tàmbalee mooy début nelaw mu commencé di dajjantu waaw fa maala an mu commencé nelaw di dajjantu ba jéng alayhi salaam di waaj a daanu ci ci ci waruwaay wi te yëgu <laughs> te yëgu ko mu ngi nelaw <laughs> gëléem gaa ngi dox wala waruwaay wi <laughs> nit ñee ngi dem mais moom dafa newoon ci gannaaw voilà nit ñi dañoo gisoo ne dañoo gaaw kenn laa yow yaxarul rax gaa yi gaaw dem waaw moom nag ki ñu nekkoon yeneen tamit saa saa waxoon nañ la li muy day dekk ci kanam léeg-léeg léeg-léeg ci ndejoor bi léeg-léeg càmm léeg-léeg ci gannaaw ngir ñëpp léeg-léeg ci digg bi ngir ku nekk mu kii léegi nag bii daa fekkoon mu ne woon ci léegi nag bi nga xamante ne ci lay dajjantu bay di nelaw commencé di nelaw ba fa maala an raaxilati mu jéng bay waaj a daanu <laughs> mu jéng ci waruwaay nga gis mooy nit koo xam dafa toog yekk nga gis ko muy mel ni penché wu mel ni kuy daanu te mu leer na ni kii yëgul li xew ndax day daa ndax ay nelaw ko jàpp fa ataytuhu nee na ci gaaw rek ma ma ma gaawal man Abu Qatada fa da'amtuhu min ghayri an uqidahu rek ma ma ma ma ma puus ko mooy xaw koo puus jooyanti ko quoi <laughs> sans pour autant <laughs> mooy mu wéeru ko donc ma yee ko quoi ba mu ba mu mën a too ba mu kiiwaat ci kaw gëléem gi euh, euh, war waayam correctement <laughs> jéng ga daal di deñ waaw léegi nag. Eh, sama yeeku hatta tadala ala rahilati ba ni nga xam ne nag ci la yonent bay saa saa nag di jubaat ci kaw war waayam xaala summa saara ñu continuer affaire bi ñu ngi dox rek lépp mu ci dox bi <laughs> ñuy dox di dox suñu war waay hatta iza kaana min axiri sahar ca jeexete lu njël nag maala maylatan yonent bay saa saa nag daal di eh, penché wu jéng jéng goo xam ne hiya ashaddu min al maylatayn al ula ula yayn parce que eh, ñaar la ñaar la ñaar la saara daa am lu ma sotee dana fa ataytu fa daamtu min ghayri an hatta tadila ala rahila thumma saara hatta tahawwara al-layl voilà foofu tahawwara al-layl googooy laa fa la la laa waxul voilà mooy euh, euh, bi mu njëkkee jéng mooy bi bi nga xam ne nisful layli moitié guddi gi ma puus ko saa ma yee ko ba mu joyante nee na nag bi nga xamante ni nag ci la guddi gi dem nag ba nekk li nga xamante ne tahawaral laylu mooy xaaj li ci ëpp dem na li ci ëpp xam nga bee moitié la woon mooy xaaj-xaaj li ëpp dem na maalaan raahilati yonent bay saar saar jengal jengati ah pensé wuti ci kaw war waayam ba xaala fada'amtu min ghayri an uqidahu hatta tadala ala rahilati ma ma defaan noonu defoon gaaw ah puusaat ko ndànk tegaat ko ndànk puusaat ko <laughs> tegaat ci kaw <laughs> ah. ci kaw warwaay raw warwaayam summa saara nag hatta ida kaana min aaxir sax saxar voilà lii mooy ñetteel bi ba léegi nag ñu continuer di dox mu continuer di dox ñu topp ci ñun mbooloo su ndaw si nekkoon ak moom ñeneen ñu jiitu nañ ba ni nga xamante ne nag jeexitalu njël maala mayla tan mooy ub di waay da jot ca jeexitalam ca la jénge nag hiya ashaddu maylatan boo xam ne hiya ashaddu minal maylatayn al ulayayni boo xam ne nag cette fois ci moom yonent way saa saam ni mu penché woo moo gën a tar fuuf ñaar yu njëkk yi njëkk waaw hatta kaada yan jafil nee na tuutee te yonent way saa saam daanu non boobu moom bu ma xaaroon tuuti rek ñoo yonent way saam saam daanu <laughs> nee na nag boobu nag bokkul ak yële fa ataytuhu fa da'amtuhu nee na ma mooy ma gaaw rek man Abu Qatada rek daal di koy joyantiwaat <laughs> mu saat ko ndànk rek di ko puus noon rek fa rafaara sa rek yonent way saa sam yëkkati boppam nag <laughs> daal di <laughs> fa qaala mu ne man hada mu ne kii kan la mooy bii moom yëg ne ku ko puus bii moom yëg ne ne am na am na ku ko puus mu ne kii kan la qultu Abu Qatada waaw mu ne ah man la de Abu Qatada qala mata kana hadha masiraka minni mais yonent way saa saam comme que moom bët yi ñooy nelaw xol bu di nelaw moom eh, eh, yëg ne lii mooy wane ne même yii yëgoon na ko waaye bii <laughs> bii ci la réagir bu baax parce que bi muy daanu nag boobu moom moom naroon na daanu moom <laughs> waaw <laughs> mais eh, mu ne mu ne kii kan parce que li muy wax nii moo lay wan ne yonent way saa saam bo kon yëwoon na ne kii nii ñëkku la def lii moo tax mu ne ko mata kaana hada masiraka nii mais depuis quand depuis kañ la sa dox ak man nekk nii mooy saa bu ma naree waaja daanu <laughs> nga jooyanti ma depuis kañ mu ne qultu ma zala hada masiri mundu lay nee na ma ne ko yonente bay sa sam yii lii bam depuis guddi gi bañ déparé ba léegi <laughs> boobu <laughs> eh, la la laa nekk sawet wet saa bu ma gisee ngay waaja daanu rek ma defaat noonu ma def nii mu ngi gis ma def qaala sayyid nee na yonent bay sa sam daal di may ñaanal nekk ma xafidaka allahu bima xafidta bi nabiyya allah ne ko xafidaka allah yal na la borom bi wattu yal na la borom bi aar ma ci li nga xam ne xafidta bihi ci loolee ci waru la nga xam ne moom nga aare ak la tax nga la sabab nga la nga aare la nga xam ne mooy la nga aare yonentam ni nga aare yonentam saa bu naree daanu alayhi salaam nga daal di koy aar guddi gi yëpp daal di koy joyant yal na la yàlla daal di aar allah <laughs> ñu ne tam yal nañu yàlla même bu dee defuñu comme ni mu def de lé waaye fadlullahi azim ngëneelu yàlla daa yàqu summa qaala amin way ah xam nga ne lii moom <laughs> amin ji nañuy wax amin ci ndax i teeg waaye xam nga ne moom dal na bu yegg waaw mais nag amin summa qaala <laughs> ginnaaw gi yonentu way sa sam ne ko hal tarana naxfa ala nas mooy Abu Qatada est ce gis nga ne nit ñi ñun nit ñi gisatuñu mooy ndëbbu nañ ci nit ñi summa qaala hal tara min ahad ginnaaw gi nee na mu ne est-ce que gis nga kenn parce que ñoom ñoo newoon ci gannaaw mu ne gis nga kenn qultu hada raakib sayna Abu Qatada nee na ma ne ah ma jekki ñuy dox ma ne ko kenn a ngee de ab waru ab war a ab warkat a ngee summa qultu hada raakib aaxar ma jekki gisaat keneen ne ko keneen ku war a ngee de summa tamaana léegi nag ñoo ñooñu noonu dennati dennati yooyu ñu mujj dajal eh, ñu bëgg dab ci mbooloo mi ba ni nga xam ne hatta tamaana fa kunna sab'ata rakb ñu nekk set juróom-ñaari ñu ay war ay ay ay warkat xaala fa maala rasulullah sallallahu alayhi wasallam an tariq léegi nag ñu demee nag yonent way saa saam daal di wàcc yoon wi loolu la fa maala mu wàcc yoon wi nga xam ne xàll wi nga xam ne moom lañ jëloon di dem fa wada'a ra'sahu mu daal di teg boppam mooy lan mooy mu tëdd summa qaala mu ne ihfazu alayna salatana mooy parce que coono gi àgg na foo xam ne yonent way saa <laughs> comme que mu ngi waaj a daanu sa fan léegi mais sauf que ñu ngi a ngi jeex mu ngi waaj a jeex léegi fajar gi dugg léegi nag euh, mu ne mu ne léegi nag comme que euh, mu war a nelaw mu ne nag ah ihfazu alayna salatana wattu leen suñu julli ji de mooy na am koo xamante ne mooy jouer le bu doon ci waxu tey mooy koo xamante ne bu ñu nelawee moo ñu yee wala ñoo xam ne ñoom ñoo ñu yee kon nag wattu leen suñu julli ji de muy fajar waaw soreetoo léegi nay nag waaye ñu ñu tëdd ñun ñëpp ñu tëdd fa kaana awwala man istayqadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa shamtu fi dhahri nee na waaye ñun ñëpp a départ <laughs> mais mooy ñett mooy juróom-ñaar ñi ñoo nekk ci gannaaw mais ñi ëpp ñoom jiitu nañu waaw nee na yonent bay saasaam gis nga bañ tëddee ñun ñëpp a nelaw ki njëkk a yeewu mooy yonent bay saasaam moo njëkk yeewu ci ñoom fekk jant bi mu ngi ci suñu diggu ginnaaw yi mooy jant bi jóg na <laughs> kon fajar ga la raw nañu <laughs> waaw fajar ga raw nañu moom kay saay ba tëddee départ nañu waaw qaala nee na fa qumna fa fazi'in léegi nee na Seydina Abu Qatada nee na ñu jug tiit mooy sahaaba yi ñe nekkoon ak moom tiit summa qaala yonente bay saa saam ne leen irkabu aywa war leen fa rakibna fa sirnaan mu ne ñu war dox tuuti hatta ila irtafa'at ash-shams nazal ba jant bi yéeg mooy dañoo mooy dañoo déplacé wu parce que yeneen hadith yi yu Seydina Umraan yooyu moo koy wane daleen leen ne fii nii euh, ci euh, boobu euh, fii bërëb la boo xam ne saytaan dañu fee teew léegi dañu tox ñu tox tuuti déplacé wu après ñu daal di jàpp daal di julli léegi nag loolu lay wax nii waaw ba ni nga xamante ne fekk ba ñuy dox noonu di toxu mu dajeeg hatta idha irtafa'ati shams jant bi daal di jóg nasala yonent bay saa mu wàcc nag fam fam wàcc summa daa bi miidaa mu daal di laaj foo xam ne moom la ñuy def njàppu njàppukaay voilà kaanat ma'i boo xam ne man maa ko yoroon Abu Qatada fiha shay'un min ma loo xam ne tuutee ci desoon ci ndox moo woon ci njàppukaay boobee man maa ko yoroon Abu Qatada radiyallahu anhu qaala fa tawadda'a minha wudu'an duna wudu' yonent bay sasam jàpp jàpp goo xam ne wuute naa jàpp yi doon jàpp tout le mooy lan da koo woyofal parce que ndox mi bariwul benn loolu man na tax ndox mi bariwul euh, te di koy barkeel après insha allah looloo tax ba pare am beneen affaire mooy euh, euh, waxtu wi dañoo yàkkam ci de façon léegi mooy jàpp l'essentiel mooy maratan mara man naa nekk bu dee cir yi daj na tooy jarul ngay dem ba ñett daa gën nag waaye mooy da ci léeg-léeg am na ay xat-xat yooyu xew wala nga yàkkamti wala yu mel noonu wala waxtu wala imam bi boo fi nee def juróom ñetti ñett moom dalay raw nga def benn benn loolu bu dee ne lépp dina tooy bien sûr kon yonent bi saa saa jàpp jàpp goo xam ne benn benn la wala en tout cas matewul defu ko ñett ñett comme ni mu ko doon def moom la an fa fa tawadda minha wudu'an duna wudu xaala sayna Abu Qatada ne wa baqiya fiha shay léegi nag ndox ma moom ci jàppee ba pare mu des tuuti mu desaat tuuti <laughs> tuuti la woon mu desaat aslëf min maa in ci ndox summa qaala Abi Qatada yoneen nag yonentu way sayna Abu Qatada ihfaz alayna miidaataka fa sayakunu laha naba ne ko nag dencal ñu wottol ñu sa njàppukaay sa ndox mii nga yor ngir ñu ci jàppe li ci des li muy ndaw ndaw téye ndax dina amati ab xabaar dina ci am mooy dina am lu ci xew <laughs> borom bi dina ci xewal dara Allahu akbar bokku li nga xam ne min euh, alaamati nubuwwatihi mu yëgal ko léegi ne ko ndox mi li muy tuuti tuuti ak li ñuy bari bari dina am lu ci xew summa azdana Bilaal léegi nag Eh, bis salaa léegi nag Seydina Bilaal daal di noddu waaw fa salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rak'atayn thumma salla al-ghada léegi nag eh, kon Seydina Bilaal ci ñooñ la bokkoon moo tax ci riwaaya bële Seydina Bilaal moom lañ ne woon nga téyel ñu <laughs> nga xoolal ñu kii yi parce que euh, en nettali yi après boo gisee da ngay xam ne affaire yi wuute na parce que Seyna Imran ak yooyu daa bokkoon na ci mbooloo mi Seyna Abu Bakar alors que bii nii Seyna Abu Qatada nettali bii ñi nekkoon ak Yonent bi saa saa mook Seyna Omar nekkuñu woon ci ñoom mooy dañoo jiitu woon ñoom ak ñi jiitu ñoom ñooñ la àndaloon voilà. léegi lii daal en tout cas Seyna Bilal daal di noddu bi salaati ci julli fa salla Rasulullah Yonent bi saa saa julli rakkatay ni ñaari rakka mooy rakkaay fajar bi gi musul al mujj fa sanaa kama kaana yasna'u kulla yawm mu def comme ni doon def tous les mooy bu doon julli julli ñaari rakkaay fajar ba pare teg ci ñaari rakkaay suba noonu la def comme ni doon def waaw léegi nag qaala wa rakiba rasulullah lool euh, masala la mais euh, dañoo gaaw waa nañ bàyyi noonu après bon wa rakiba rasulullah ginnaaw bi yonente may sa saam war a rakibna ma'ahu ñun ña ne woon ak moom kon gis nañ kan moo xam nañ ne naa Abu Qatada mu nga foon Seydina Bilal nga foon ndax nee na moo noonu <laughs> voilà kon nee na ñu war ànd ak moom qaala fa ja'ala ba'duna yahmisu ila ba'd léegi nag lenn ci ñun saxaaba ya radiyallahu anhu yi nekkoon ak moom set yooyee wala euh, siis wala yonent way saa saa nekk leen euh, euh, ñoom ñoom moom la ak juróom benn nit wala rek ñooy juróom ñaari ak ak moom ak wala moom ak juróom ñaari nit alayhi salaatu wassalaam nee na nag ñenn ci ñun commencé yahmisu ila ba'd di déey ñeneen ñi di wax ndànk naan mais maa kafaaratu ma sanana bi tafriitina alhamdulilah mais lan nañu alhamdulilah kafaara li nga xam ne moom lañ jëf ci gàttañ lu ngi gàttañ bu julli weesu quoi bu julli ji fajar gi weesu bañ julli ko nii mais nan la ñuy def ba kafaara ma qaala léegi yonent may saa saa dégg leen nag ñu ñuy jéyante di wax loolu ci ndànk mu ne amaalakum fiya uswa xanaa nekkuma xanaa nekkul ngir yéen ci sama ci man royukaay Ah, kay moom la borom bi ne laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun hasana nekk na ci ngir ci biir yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, royukaay bu mag waaw mooy lan mooy li ma def nii doy na leen loolu kay doy na lan ngeen bëggati naan di di déeyante ku nekk naan nan la ñuy def ba kafaara <laughs> summa qaala mu ne ah yonent bi sa alayhi wasallam nag bi mu leen laajee lool mooy laaju inkaar ak tamit wax indiwaat leen voilà ama innahu laysa fi naw mi tafrid ne leen ama yëg leen ne innahu dëgg-dëgg laysa nekkul fi naw mi ci nelaw tafrid nekkul gàttañ lu nekkul ci ku gëmmentu nelaw innama tafritu gàttañ lu fi ki mu nekk ala man lam yusalli salata mooy ki nga xam ne daa julliwul julli ji hatta yaji a waxtu salaatil uxra toog di di caaxaan wala di def ay nekk ci ay mbiram julliwul julli ji mu war a julli ba beneen julli dugg kooku moo gàttañu fa faala zalika ku def lool nag fal yusalliha bu mu ne ah non kon weesu la non kon da koy julli hiina la laha jamono ji nga xam ne ci la ko yëg voilà waaw léegi lii mooy la mooy ki nelaw euh, saa bu nelawee nga xam ne yëgul affaire bi wala fàtte na ko wala yooyu moom bu ko fàtte ko rek na julli julli ji fa ida kaana ghad bu dee nag da koo fàtte ba suba jot ba beneen jour bi fal yusalliha inda waqtiha na ko julli ca waxtoom mooy jamono jam ko fàttale ko mooy waxtoom waaw moo tax mu ne ci beneen riwaay beneen xadiis bi te imaamu Zuhri soloo ko mu jaar imaamu Zuhri man nasiya salaata aw naama anhaa fal yusalliha mata zakaraha la kafaarata lahu illa zaalik mu ne képp ku yeneen may saa ne képp koo xam dafa fàtte julli wala mu nelaw nelaw yu mu programme wala yu mu tayut <laughs> waaw ah, xam nga yi ñoom dañoo sonnoon ba mënuñoo def dara te yonent may saa saa nee na kan moo ñuy gardeel teel julli ji benn bi Seydina Bilaal la waxoon Seydina Bilaal toog moom itam di di di kii eh, di garde jekki ba mu ba mu affaire bi waaye jot fajar gi rek mu toog bi mu toogee rek départ <laughs> waaw jekki rek naaj wee ko naaj wee yee ñëpp waaw loolu mooy eh, eh, gis ne jël nañ réveil waaw koo xam ne nit la ku leen waroon a yee sauf que moom li leen dal moo dal moo tax Seydina Bilal ci riwaay boobu da ne ah yonent saa saasaam li leen li la jàpp de moo a jàpp ma nelaw waaw <laughs> waaw dudd ko néew wayu way loolu way lan oh déedéet <laughs> waaw da leen nag nañ leen taxu après ñu dem eh, ñuy julli feneen léegi kon yonent way saasaam kon eh, eh, lii kon mu ne kon ku ko fàtte ba même ba suba julli wala ngay nelaw wala loolu yoo yu fal yusalliha inda waqtiha inda waqtiha mooy jamono jam ko fàttale ko summa qaala nee na ginnaaw sayna Abu Qatada mu ne ginnaaw genante way sa sa wax ba léegi ñu ngi ci hadis bi riwaay ni ko imam Muslim solo gën a gudd fuuf ni ko imam a tirmidhi ak al imam Ibn Majah rahmatullah alayhim solo na ko noon imam Ahmad solo na ko lu gudde nii rahmatullahi ala al-jamii' al imaam al abu qataada radiyallahu anhu mu ne summa qaala ginnaaw gi mu wax maa tarawna an-naas sana'u mu laaj saxaabaam yi mu nekkaloo <laughs> juróom-ñaari ñu jooy mais lan ngeen gis lan ngeen jàpp ne ñun ñi jiitu mooy saxaaba yi ñun ñu jiitu ñoom lan la ñuy nekk di def summa qaala